Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu foog naa fàttewu ngeen Seydina Urwa waaw wallahi laqad ataytu Qaysara fi mulkihi wa Kisra fi mulkihi wan najaashiya fi mulki fa wallahi maa ra'aytu malikan ahadan yu'azzimuhu asxaabuhu kamaa yu'azzimu yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko waxoon. yaa ngi fàttaliku Seydina Urwa keroog sulhul Hudaybiya mu jóge Taayif ne day jàppale ci nijaayam yi waa Makka ndax dégg na ne Yonent mi alayhi salaatu salaam ngi ñëw bëgg a bëgg a foqar ci Quraysh Makka ci seen loxo mu ne loolu man duma toog sama nijaay yi dafa daa amoon soxna xam nga Urwa doomu Abu Sufyaan la takkoon ibn Harb ibn Abd ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab Abu Sufyaan bàyyi Seydina Muawiya alayhima ridwaanullah Urwa dafa takkoon doomam waaw moom moo tax ba pare Urwa yaayam ci waa Quraysh moom moo ñëwoon ne woon waa Quraysh sulhul Hudaybiya mais may leen ma yéen man de duma ko ngeen di tuumaal ci yéen ne ko waaw ah, yow kay kenn du la tuumaal ñun waa Quraysh yow mii mos nga xam ne ba nga déggee ne moom mii mu ngi ñëw nga bàyyi sa lépp takk sa njaboot ak sa lépp ngir ñëw jàppale ñu mu ne kon nag may leen ma ma daldi dem wax ak moom proposer ko ay mbir amaana mu nangu ko waaw amaana moom sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu nangu li nga xamante ne moom laa koy proposer man ma ibn Mas'ud moom moo demoon ci gàttal doon téye ci sikki mu yonent bi aleyhi salaam di waxtaan ak moom ba doomu bàyte xam bi di doomu euh, mbokkam mi di al-Mughira ibn ba sayyidina al-Mughira daal di koy dër jël te jaasi gi di ko teg takk takk takk ne ko yëkkatil sa loxo ci sikki mu yonent bi aleyhi salaam balaa ngay xëccaat loxo doo fa fekk loxo mooy exécuter li ma la wax léegi sa loxo tegg ko ci sikki ma yonent bi alayhi salaam bi ngay raay di wax ak moom fekk ñu ngi cagoulé jusqu'aux dents armé jusqu'aux dents cagoulé wu kenn du leen xàmme mu woy kii ko bon xol waay kii luy wax kii mooy kan yonent dafa gis yonent bi alayhi salaam di muuñ mu ne ko kii kan la mu ne ko sa doomu mbokk mi na al ah. Mughira mu ko yaa Xudar warkat bu mag bi yow yaa ne nii wallahi barki démb démboo njaay laa pare fay sa njombe gi nga def waaw mooy ñamu faatoon moom Seydina al-Mughira ibn Shu'ba ba ñu àndee dem ca ah, maliku Iskandariya mbokkam yoo yële ñu jox leen cadeau yu bari yoo xam ne moom jox nañ ko mais tolul noonu mu mu daal di leen jalouser daal di leen yootal faat leen daal di daw ñëw ci Yonent mi alayhi salaatu wa tuub ba mu naroon a indi ak rayante gu mag gars yi ne dañuy fayu te gars yi araw bu ñu doon fayu waaye amuñu ko jotewuñu ko ay bokkam lañuy jàpp am ñu ci rey waaw Seydina Urwa ibn Mas'ud daal di woon diplomatie négocier ba mbokki ñoo ñële ñu faat ne d'accord nañ waaye diye yi moom foog nga joxe ko mu newoon nag di ko fay ba ko doon door a jeexal noonu moo taxoon mu naan ko yàlla Ghudar workat bu mag bi ndeke yaa ne nii yawal Mughira wallahi Dembo Ndiaye laa pare di fay forfait njombe gu bon gi ñu fi def njombe gi ñu fi def fii Urwa moomu nag xam keroog bi mu gisee dem waa Quraysh ci gàttal ngir <laughs> di leen décrire la gis foofu mu ne leen man de laqad wafattu ila qaysara man de dem naa ci qaysar wala laqad ataytu qaysara fi mulki ni leen waa Quraysh yu leen defal contrant rendu man de dem naa ci Qaysar di César di Hiraq la fekk naa ko ca ngàngu naayam ca tronam ca pouvoir ma ca al-Qustantini ak bilaadu Sham fekk naa ko fa de waaye dem naa ci Kisra de parce que moom diplomate la waaw Seydina Urwa ibn Mas'ud était un diplomate avéré un fin diplomate mu ne dem naa tamit ci Kisra di Kesrowe ariwul furs mi jiite woon l'empire perse fekk naa ko tamit ca ngàngu ca imaanu Kisra léegi dem naa tamit ci an-Najaashi fii mulki fekk naa ko ca nguuram waaw ca bataariqatam gaay wër ko waaye maa ngi leen di waatal man Urwatu ibn Mas'ud radiyallahu anhu masumaa gis nit koo xam ne ay ñoñam ñi mu jiite noonu lañ koy màggale comme li nga xam ne saxaabaay àndandooy sayyiduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy màggale sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallu ala alhabibi sallallahu alayhi wa sallam waaye fa yaa maadiha rasuli la tansa sahbahu faman yansahum fal madhu madhun muxattaw lo waaye bul fàtte saxaabaan yi nga xam ne moom lay wax noonu de moom sayyidina Urwa lo ñooñ ñoo xamoon gëdd yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladina maahu ashiddaau ala alkuffaar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuuhihim min athari sujuud daalika mathaluhum fi tawraat bani aaya jeex allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon mu ne masumaa gis ñii ma leen firwoon lépp tey buur yi xam nga ne gaa buur yi jamono yooyu président yi léegi ah buur yi boo leen bëggee comprendre dañ meloon da xaw da xool ay genre Corée du ak baayam ma faatu Kim Jong Il ak kemin son xaw ma waajab ba seen maam ji kemin son mooy ñooñu ngay xaw mooy façon boobu mooy ñoo xam ne dañu am droit de vie ou de ci bakkan bu yëngatu ci réew mi waaw mooy fii mu ne seen humour kese ci lañ yow sa dund ci la bon <laughs> ñoom ci loolu lañ ko teg waaw il suffit yow ñu xool la rek ñu bëggoon yow bañ lay xool nga muuñ muuñoo rek ñu ne nañ la faat te ci saa si lañ lay exécuter waaw mooy buur loolu la woon waaw mooy ne gars yi jiitewuñu leen woon ci mahabba ah, ah non mais ci la crainte al moo tax kàccor ba Machiavel <laughs> doon loolu mu doon bind noonu ci wàllu nguur bi nguur yi le prince gis nga lam ca wax ab buur moom mooy njiit est-ce que li gën mooy ñu bëgg ko wala ñu ñu tiit ñu xof ko ragal ko waaw mu ne ñu ragal ko moo gën <laughs> mais loolu waxu loolu loolu waxi caaxaan kat waaw loolu waxu caaxaankat la parce que moom du jullit nandul na naanul ci géeju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax yoonu lislaam tariqu mahabba la waaw lislaam alxanafiyatu samha waaw moo tax suñu boroom eh, gis nga yoonu lislaam yoonu cofeel la yoonu mbëggante la yoonu yërmande la moo tax mu ne irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa allah muy xadiisul awwaliya waaw irhamu man fil ard yërëm leen ñi nga xam ne ne ci suuf yarhamkum man fis samaa bu ngeen ko defee rek buur yàlla mi leen féete kaw ah dina leen yërëm mi féete kaw ñépp dina leen yërëm te waa ahlu sama tamit dinañ leen yërëm moo tax loolu nga gis ñenn ñi am na sax ci ay jullit ñoo xam ne ay buur lañ moom lañ def seen livre de chevet en tout cas d'après ñenn ñi ak yenn kàccoor yi leer na ni yenn kàccoor yi si yoo xam ne jaar nañ fi waaw moom lañ doon appliquer le prince de Machiavel moo tax boo seetee fa ñu jaaroon fa ñu nekkoon xaw nañoo gaañ gaaya l'islam nag du loolu waaw xam nga buur yooyu ci tiitaange lañ doon jiitee gaay ya ah? si gaay yi bu déggoon noowu Firawna seet noonam yi dañuy tiitaan ah? waaw surtout bi Firawna bu mu Seydina Muusa boobu alayhi salaam waaw gaay yi dañu koo ragaloon ci ragal moo tax ba mu woowee saxara yalan la wax ah la uqatta'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf thumma la usallibannakum fi juzu'in nax waaw gis nga kooku xam nga ne y a pas kii affaire xoqatalaate laak affaire yooyu la waaw ah yéen daal amantum lahu qabla an aadana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf thumma la usallibannakum fi juzu'in naxl fala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adhaaban wa abqaa la waxi jabaabira wa huwa qawlu kulli jabbaarin 'aniid waaw loolu la jabaabira yi di wax les despot loolu la def ñi nga xam ne ñoo toog ci xefu nit ñi tiital leen mais di rëngi-rëngee seen xol yi di leen terroriser ah ci neen waaw mu ne gaa yi la uqatti'an yéen daal ah yéen magiciens yi ma woo leen ngir ngeen neenal annuleel ma magie gi kii nga xam ne moom huwa mahin wala yakaadu yabin di wax nga nim xeebe mooy discours biñ la doon wax ixtiqaar xeebaate am ana xayrun est man Firawna maa gën wala kii nga xamante ne nii ku doye di la wala yakaadu yamin mais wax lu leer sax presque manu ko mu ngi nii waxam ji leerul ay charabiya la leen di wax mais moom moo bëgg dégg charabiya waaye wallahi man afsaxu sayyidina Muusa fi zamani wa axuhu Haaruun ha wa axaahu Haaruun ana kan moo leen gënoon a dégg am am fasaa ah mooy gaa yi gëm parce gis nañ dëgg moo tax ku xam moom day neex a convaincre ak moo tax daanaka ñi naqaree convaincre mooy ñi xamul mais nit lu mu jàng-jàng géographie rek la jàng mais xam-xam la wax naa la l'islam amul ilmu profana ça c'est des sciences profanes ça n'existe pas en islam loolu ku koy wax téyel say wax wala bu nekk loo xam ne ab division la rek bu ñuy def pour séparer léeg-léeg mais loolu noonu réellement loolu demewul noonu xam-xam yépp min Allah waaw te fi muy jaar mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir agsi ci ñu ci des ndax moom mooy ndayu xam-xam yi mooy ku xam fu mu xamee rek kooku day neex a convaincre parce que moom day am ay règles xam-xam day am ay règles am nu muy demee il suffit règles yooyu mu gis ne vraiment ku ko ci jommal wan ko loo xam ne vraiment lii moom jógewul ci nit lii moom ku féete kaw nit moo ko mën a indi moom day convaincre ah. à condition mu bañ a nekk ku rëy kal yahud al maghdubi alayhim ndax ñoom dañoo xam ferenkulaay ci seen xam-xam ne duñu ko jëfe wal iyaadu billah bu bu rëyul rek. day nangu ah gaa yi nangu Firawna ne leen ah yéen ah yéen daal dangeen koy dëggal naan moom mii li mu def nii du magie comme moom ni mu ñu ko waxe xablaan aadan lakum ginnaaw bi mu leen ci joxee ndigal ndax moom mooy seen chef ah te lool xam nga kalimatu kadib la Firawna mi nga xam ne moo yar Seydina Muusaa ci palais bi alayhi salaatu wassalaam hein xam na parcours moom moo ko dàqlu ba mu daw di dem di wër fu ne ba ñëwaat kooku fan la fi gise gaayee ba leen di jàngal ba naan mooy seen chef waaye loolu mooy liñ naan su li tubaab bi wax rek waaw si tu veux tuer tuer ton chien tu l'accuses de rage l'accuser de rage boo bëggee faat sa xaj danga koy tuumaal eh, seekar ak moom woo oh, feebar wagaa ko dal moom woo oh, te day wàll feebar bi ko dal léegi nag nga fexe dóor ko bal benn benn silencieux tuy mu jeex moom la gars yi def yépp waaw ku ñu bëgg a faagaagal rek dañ lay wax des armes de destruction massive <laughs> eh, fële ca Saddam ndeysaan alors que lépp tegu bi baatil ci baatil alal baatil Firawna wax lool ne yéen seen chef la moo leen jox ndigal léegi lan la def parce que ci tiitaangeeg yooyu soxor ak tar ci la leen jiite woon mu ne la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf wat naa ne man Firawna dinaa daggaate seen loxo yi seen tànk yeeg seen loxo yi jawwal leen jàllar bi leen bu ma daggee tànk gauche loxo droite laay dagg waaw bu desee li des ku nekk dese benn nag ma daaj leen ci ci garabu tàndarma yi boobu ngeen xam ayyuna man ak yàlla bi muy wax moom Seyna Muusaa mag moom ana moo ci gën a tar mbugal gaa yi ne ko la dayra moo mais Firawna eh, Firawna yow de na xamoo ku gëm ndekete waaw mu'min noonu te ñii dañuy door a tuub mais ñooy ñi nga xam ne boo tuubee moo tax al iman buur yàlla boo gëmee ci saase mën na laa defal ngëm goo xam ne am na ñu gëm ñu yàgg ñu ko amul waaw te nag lool bokk na li tax ngay mën a am lool mooy bu dee waa ji xam-xam moo ko attiré ci diine ji moo tax mu dugg ci lislaam kooku moom ak ngëmam du bokk ak ki nga xam ne dafa gëm nii kese wala mu juddu fekk fi gaa yi eh, gaa yi gëm ay famille gëm mu gëm kook seen gëm yi du bokk ah. bu waaj la wul waa ji fekk ay famille am bu jàngul am xam-xam nii wala fexe di jëfe nii moom du yem ak waa moo tax gaa yi ci saa sa ñu am yaqin ñu ne Firawna la dayra eh, pas problème am ah. non amul lor c'est pas grave lii nga ñuy wax ñun grawul mooy kon. ñoom gars yi despotes yi noonu lañuy def ñoom ci affaire tiitaange Namrud noonu la doon euh, euh, suuratul Buruj kaccoor boobu tamit loolu la doon ba muy taal xale yi di dugal nit ñi ci biir taal bi ana lañ def wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al suñu borom nee na mbugaluñ leen toroxaluñ leen taaluñ leen àkkuñ leen illaa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid seen benn seen toor lenn kese la woon waaw ñoom waa asxaabul uxduud waaw ñoom waa asxaabul uxduud qutila asxaabul uxduud annaari zaatil waquud idh hum alayhaa qu'uud wa maa naqamuu minhum illaa an yu'minuu billahi al-aziiz al-hamiid kullu jabbaarin foofu la jaar parce que dañoo gëm buur yàlla mi nga xam ne moo noot ci nguuram te sant moom dinañ gëm loolu mooy seen tool waaw saxaaba yi noonu lañ leen defoon di jabaabiray Quraysh yi ka abi jahlin wa aba lahab ka abi jahlin wa abi lahabin nan lañ defoon ah dañ leen génne alladina uxrijoo min diyaarihim wa amwaalihim bi geyri xaq illa an yaqulu rabbuna allah xam nga rajulu firawna loolu la waxoon wa qaala rajulu mu'minun fii min aali firawna yaktumu iimaanahu ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiya allah wa qad jaa'akum bil bayyinaati min rabbikum fa in yaku saadiqan fa alayhi sidqun fa alayhi sidqun fa in yaku kaadiban fa alayhi kaadibun waaw mais bu waxul dëgg bàyyi leen ko moom est-ce di fànni parce que rek borom bi buur yàllaay moomoo mooy despot yëpp foofu lañ jaar waaw ba tey fii ku fi nar a taxaw ab dëkk am réew ne man li may def rabbuna allah hasbuna allahu wa ni'mal wakiil liñ gisoon keroog te mu jeexale woon ko saar bi fa in tawallaw faqul xasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim ba tey jii ku fi ne loolu lay tëral gaa yi dal sa kaw former armée embargo économique tere gaa yi jëflanteeg yow parce que lan yow da nga ne rabbuka allah buur yàlla mooy sa boroom te du kàddu kese jëf la te dund la waaw kon loolu mooy yi nga xam ne looy bi rey ak kuffaar yi ak ñi ñi nga xam ne ci jullit ñi xamuñu tey topp kuffaar yi ñooy defe noonu mais yonent mi aleyhi salaatu salaam mahabba la jiite yoon nit ñi ndax islaam mooy tariqu rahmati wal mahabba yoonu yërmande ak li nga xamante ni mooy cofeel laa laa laa taxaasadu wala tabaaghadu wala wala tanaajashu walakin kunu ixwaana allah kunu ibaadallahi ixwaana waaw dangeen di nekk ay mbokk yu soppante bu leen bañante bu leen soxorante bu leen def najas te najas gisoon nañ ko ci façon njaay yu baaxul di yokk ci enchère yi te bëggoo jënd ngir suuxal sa moroom sa mbokk jullit bu leen def loolu la waaw nekk leen ay jaamu yàlla nekk ay mbokk yu soppante waaw kon yonent mi alayhi salaatu moom moo tax Seydina Urwa loolu la gis waaw li tax yonent mi alayhi moom gisul ci buur yi mu gis ak malgré ñoom nga xam ne ni ñu tenir seen réew yi ñépp leen ragal te pourtant seenu màggal ko parce que c'est mécanique loolu day mujj seenu seenu niñ koy defar c'est mécanique waaw mooy du loo xam ne c'est naturel ci ñoom mais mbir mi dañ koy mujj di kii ba ñoom doon ci bëgg dara mais mënuñu ko ñàkk a def alors que saxaaba yonent bi alayhi salaam dañ dul xaar sax mu wax leen te bu te buñ deful kat du leen wax comme li Seydina Anas wax liggéeyal naa yonent bi alayhi salaam dix ans masuma sama loxo masula laal loxo boo xam ne moo gën a nooy loxo yeneen masumaa laal diibaay soit bu nooy boobu ta ta ta ta te liis wala lu nooy ba mel ni loxo yonent bi alayhi salaatu salaam te dix yi ma ko liggéey masumaa def dara mu ne ma lan moo tax nga def lii wala ma ñàkk def dara ba ma ne anas lu tax defoo lii allahu akbar allahu akbar ah mooy mahabba parce que moom yonent bi aleyhi salaam te loolu moom la ñépp surtout boroom xam-xam diini jii sëriñ loolu nga war a gëmloo loolu nga fexe saxal ci xolu taalibe bi ustaas bi loolu la war a fexe sox xo sexal euh, euh, daldi euh, ji ci xolu taalibe yi mooy ne mbir mi du mën a yow mu yor sa doom di ko yar doon nga war a defar ah. boo gisee ñun mënuñoo yar parce que booy bi day dañ koy gëmloo ni ñun la moo tax bu ñuy génn kër gi wala sax ñu dugg ci néeg bi rek sa wala dugg ci salon bi bàyyi leen ci ëtt bi mu def li ñuy tere ndax jàpp na ne gisoo ko waaw li ñu ko doon tere léegi naka boo dugg mu koy def parce que man ñoo yar ñun dañ leen a gëmal gëmuloo xale bi ne ñun ñooy al musaytir te wallahi lasna nahnu al musaytir ha gëmloo booy bi nañu ñooy musaytir ñoo peeg lépp ñoo féete kaw mbir yi ñooy kii voilà alors que du loolu boo ko gëmloon ne man lii nii ni ma lay tere la la bo man noonu la ma ko borom bi tere du maa lay tere man damay jottali képp te yëgal ne sa borom mu ngi lay gis moom mi ne yu yonent mi alei saa al ihsaanu nga xamal ko xale yi bu fi nekk naan ah non non non yow nag saa yi al ihsaanu lan yow si saa yi yow lii noo koy waxe xale ma ne la lu tax nañu arrêté suñu nilardise gi ñu nilaar ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy paas suñu doom yi suñu doom yi nilaaruñ ko ñun vraiment ñun dañ leen dañ leen a sous-estimer d'une telle façon gis nga xale li mu mën a xam te ay day sonn sonnul de te li mu mën a xam man koo kii yow sax ci sa biir dund rek di nga gis léeg-léeg xale bi def loo xam ne wala mu wax loo xam ne mais affaire bi da lay jaaxal rek naan mais kii man moom waxuma ko kiiw mais raisonnement yu rafet ak tamit ni muy jàppi seen waxtaan yeeg yooyu ak tamit di copier yow ni ngay def loolu lay def rek mooy kooku nan nga mën a waxee na ko bàyyi te nga nangu mu seetaan ay nit ku mboq gi ñoomin Bart Simpson moom boo leen koy tegal ah ñoomin yooyu moom yow pour yow moom yooyu mën nañ koo seetaan mën nañu comprendre mën nañu xam yooyu yëpp ah ñoomin këri ko ñooñu ñëpp mën na leen a seetaan saa di comprendre mais buñ nee al ihsaanu lan moo gën a moo tax waxu yonent bi alayhi salaam gis nga ki ñu naan moo àgg ca njomboxtal ba njomboxtal nga kañ naan moom balaaral madaa moom dafa dafa jote mbir ma moom moom dafa àgg moom naan woo oh, saay àgg na ah mooy vraiment koo xam ne buñ ne woon waa ji assuré nañ ni am na ngërëmu yàlla gis na kooku noonu li muy soxlaa waxu yonent bi alayhi salaam noonu la ko débutant bi ak ki ne ci chemin ci milieu yoon ba ki ne fépp mooy mooy yoon wi yépp amul kenn ku ci ne lu dul ne waxu yonent bi alayhi salaam da nga koo soxla te benn wax lay wax boo xam ne. ki ca kaw a kaw da ciy jële lim ciy jële ki ci suuf suuf di ci jële li muy jële ki ci digg bi di jële ki muy jële ku nekk mu lay alimenté ndax kan moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam aynan yashrabu biha al-muqarrabuun aynan yashrabu biha ibaadullahi yufajjiruunahaa tafjiiraa allah allah kooku mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom aynan mooy bëtu leer bëtu xam-xam bëtu àgg ca yàlla ba nga xam ne yu ah yashrabu biha yi képp ku nangu nekk jaamu yàlla rek ci moom yonent ma ne saa saam ngay naane akbar allahu akbar ci géejam ngay naane mooy ay nan bët boobu mooy alayhi salaatu wassalaam allah yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yi gis tiwo yi di jaar fu ne waaw di ball fu ne ñuy branché ñu ne naan hë oh, comme ñu naan lac rek baa wala Tenma wala lan lañ koy waxati gaa yooyu bi fa la ndox waa Sénégal di jóge ah ah robinet yi ñu leen di ñu indi ko foo xam ne mooy fañ koy defaree fa ñu koy traité ak robinet yi nga gis ku nekk mën a dugg sa kër di ubbi sa kër nga am robine yu bari dem ci salle de bain bi ubbi muy ndox mu neex tey tëm tëmi ah nga dem ci cour bi ubbi muy ndox mu neex tey tëm tëmi nga yéeg ci étage bi ubbi ndox muy neex di tëm tëmi foo nekk ci kër gi mu am robine yow amal robine rek mooy nekkal ibaadullah nekkal abdullah boo nekkee abdullah rek sëro bi naa ngoog yu fajjirunaha tafjira yonent bi aleyhi salaatu moo lay alimenté allahu akbar allahu akbar muy source bi kon nañu dellu ci source bi te bàyyi caaxaan yi wala tattabi'u subul nañu bàyyi sewnde yi fële te ñëw ci source bi moom aleyhi salaatu wassalaam kon moom noonu la leen yare woona ah. moo tax Seydina Urwa de man gisuma moo moo moo masumaa gis nii ñëpp dem naa fa te ñoom ñooy ñooy président yu mag yi ñooy njiitu président fan ñoo rawoon président ñun ay buqus nañu yor ñaan président yu France yi yu ndaw yii mooy lan ñoom ay empire lañ doon yor ay empire man nga jël Europe ji yépp ñu ne la kenn ko jiite comme ñoom Charles Quint ak gaa yooyu ñu ne la kenn jiite yépp ñoom noonu la woon ah. malgré tout ça mu ne gisuma ñooñu seeni àndandoo seeni gaay di leen màggal comme ni saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam di màggal Muhammad sallallahu alayhi wasallam